a'uuzu billahi min ash-shaytaani rrajiim bismillahi rrahmaani rrahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-ixlaas saar bii mooy suuratul ixlaas saar la boo xam ne nag boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ cee wuute am na ñu ne Makka la wàcc am ñu ne Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam am na sax ñu ne daa wàcc ñaari yoon kon nag suñu boroom di wax ci saar bii nga xam ne mooy al ixlaas mu ne bismillahi rrahmaani rrahiim mu ngi tàmbalee ci turu ki nga xam ne mooy allah mi nga xam ne arrahmaani moo fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu lii nag saar bi li taxoon mu wàcc boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim nee nañu ñi nga xamante ne ni kuffaaru Quraysh nii dañoo ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yow tee nga sa yàlla ji nga melal ñu sa yàlla ji mooy kan ñun nag est ce que sa yàlla ji moom ci urus la wala ci xaalis la wala ci or wala xaalis wala përëm la boog wala cuivre la ana lan la ci doon suñu boroom nag wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bismillaahir rahmaanir bismillaahi kon ginnaaw bi mu tàmbalee ci turu boroom boobale fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu mu ne qul waxal ne huwa allahu ahad <coughs> tontu leen ne leen ki yàlla de allahu sama boroom mi allah ahad kenn la moom kenn la allahu moom buur yàlla as-samadu moom la nit yëpp daal di soxlaal mooy ki nga xamante ne nii moom la ñépp soxlaal ku am problème rek ci moom ngay moom ngay jublu de ku ta moom moom moom kay bu ñàngagul man ngay seet keneen waaye boo demee ba xam ne nag dara susu fi nga xam ne boroom bi kese fi ne moom la nit ñi soxlaal di jublu ci moom ci seen aajo yeeg lépp loo xam ne moom lañ soxla te mooy ngënk wi nga xamante ne nii amul biir te amul biti mooy lam borom nag jurul li muy li koy firi mooy lii ci tegu mu ne lam yalit moom suñu boroom moo mala jurul kenn de walam yuulad lam yalit jurul walam yuulat te kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahad te amul kenn koo xamante ne nii ndend la wala kenn koo xam ne moom lañ koy melale suñu boroom wax ci saar bi ci tegu di suuratul falaq saar ñetti saar yi am nañu leen di falaq ak naas yi am nañu naan ñoom su ixlaas falaq ak naas yi mooy muawwidataani mooy yi nga xam ne moom la suñu boroom di musale yi nga xam ne mooy musluwaay yi waaye li gën a siiw mooy falaq ak naas yi la mooy bismillaahir rahmaanir rahiim saar bii nag moom muy falaq bii ak naasi daanaka ñoom ñaar ñoo wàccandoo ndax li tax mu wàcc mooy comme ni ñu newee ci saxiixayni sayyidatu Aysatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha di nettali jële nañ ko tamit ci mawlaana ibnu Abbaas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon kenn ci yahuud yi di Labiid ibnul Asam moom mooy ki nga xam ne moo ko fajoon mooy moo ko njabaroon da ko njabaroon daal di koy liggéey ba nga xamante ne nag bi mu ko liggéeyee ci karaw boo xam ne ci karawu yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole kook li mu koy def sànni ko ci benn teen ci teenu Madina yi bi nga xamante ne nii nag loolu am na yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon toog léeg-léeg mu jàpp ne def na dara ndeke defu ko waaye loolu amul woon benn jeexital ci li nga xam ne mooy wahyu bi ko suñu boroom di alquran di mu ko wàcce waaye day jekki mel ni fu mu waroon a dem par exemple mu mel ni danaan mais dem naa fa wala demuma fa noonu lu ko doon dikkee ba ni nga xam ne nag ci la nee na mu nelaw benn bés nee na benn bés mu ne ma yow Aïcha est-ce que xam nga ne sama boroom li ma ko doon ubbee yooyu yépp musal na ma te wañ na ma ki nga xamante ne nii moo li ma dal wan na ma ko te faj na ma mu ne ko kan la mu ne ko daa am daal kenn koo xamante ne moo ko faj moo ko liggéey sàtti li nga xamante ne nii mooy liggéey ba ca benn teen léegi nag mu ne na mu ne li ma faje mooy da koo yónnee aaya yii nii la wàcce ci moom muy ñaari sooraat yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon na wax saxaaba bu màgg boo di Seydina Uqbat ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu musloo mooy di jaay di di ñaan musluwaay lu gën ñaari saar yi kon mu ne bismillahir rahmanir ci turu suñu borom mi fees del la yërmande lay tàmbale arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne qul waxal a'udhu bi rabbil falaq neel maa ngi muslu ci boroom fajar gi borom suba gi bu xaree waaye borom lépp loo xam ne day xar moo xam pepp bi nga xam ne day génn di xar ci suuf ak nit ki nga xam ne da ko boroom bee ko xare jële ko ci ñàkk a nekk indi ko ci nekk kon boroom koo kële moom lay moom laay mus moom laay moom laay dem di làqu ci gannaawam lan ngay làqu ci gannaawam pour lan mu musal la ci lan min sharri ma xalaq di muslu ci moom ci li nga xam ne moom boroom bi moom la bind waaw wa min yi maa ngi muslu tamit ci moom ci ayu ci musibaab xaasiqin ida waqab loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko tekkee weer wi ida waqaba mooy bu dee dafa nëbbu am na nag ci boroom xam-xam yi tamit comme ñu naan mooy wa min sharri xaasiqin ida waqab mooy bu lëndëm gi bu ñëwee bu dugg nga xam ne mooy yu bari balaa yu bari ak yi yi gaañaatee yenn yéen yenn jinne yu bon yeeg yenn rab yi nga xam ne dañuy gaañ doomu aadama ci guddi gi bu jotee ci la ñuy génn mu ne maa ngi muslu ci guddi goo gële bu duggee ba lëndëm waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam weer wi la ko firee woon comme ni mu ko waxe woon sayyidatu Aisha radiyallahu anha comme nim na ci sannu sunanu Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne wa min sharri naffaathaati waaye ñaanal sa borom ne di làqu ci sa gannaaw borom ngir mu musal la ci lan sharri ci musiba ak an nafaasaati ñi nga xam ne ñooy jabarkat yu jigéen yi nga xam ne dañuy ëf dañuy dañuy takk di ëf di takk ka ñuy jabar di yeew di ëf waa min sharri ci mbonuk an nafaathaati ñay ëf fil uqadi ca seen yeew yeew lañuy yañuy yeew di liggéey nit ñi wa min sharri waaye làqul ca sa boroom ngir mu musal la ci ayu xaasidin waa gi nga xam ne dafa iñaan ilaa xasada bu commencé nag bay wane iñaanam googu ci biti di la iñaane saar bi ci tegu muy saar bu mujj ci alquraan mu ne suuratu naas suñu boroom ne bismillahir rahmanir rahim ci turu suñu boroom ni fees dell ak yërmande lay tàmbalee ar-rahim te yërmandeem yaatu mu ne qul a'udhu bi rabbin qul mu ne ko waxal ba léegi a'udhu maa ngi muslu bi rabbin yi ci boroom ki nga xamante ne nii mooy boroom nit ñi ki nga xam ne moo bind nit ñi di leen yar di leen jële ci étape di leen yóbbu ci étape di leen màggal di leen jële fa ñu newoon ba ni ñuy mujj ëllëg kooku moom laay moom laay dem di muslu ci moom ngir mu musal ma ci lan kooku nga xam ne mooy rabbu naas mooy kan mooy maliki naas moom mooy buuru nit ñi dem mooy mooy buuru nit dëgg-dëgg buur mooy allah ilaahi naas mooy seen borom bi nga xam ne moom dong lañ war a jaamu kenn waru koo bokkaaleeg leen anal lan moo tax ngay làqu ci sa borom mu ne min sharril waswaasil xannaas maa ngi muslu ci ayu ak mbonu ki nga xam ne iblis mi nga xamante ne shaytaane bi nga xamante ne mooy jax-jaxal xolu doomu aadama alxannaas te nit ki bu tuddee turu yàlla mu làqatu mooy day nekk comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inna shaytaana yajri min ibn aadama majra dam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne iblis shaytaane day daw ci dereetu yaramu doomu aadama mooy fii veine bi fii deret ji jaar fa lay jaar wala bo comme ni deret ji dawe ci yaramam noonu lay dawe ci moom ñu boroom nag nekkoon nag dee leen muslu ñe muslul ci seytaane moom nga xam ne moom nag boo tuddee boroom bi tudd turu yàlla wala di def istighfar ak yooyu moom day làqatu ji wala nga muslu day daw day làqatu mooy alxannaas alladi moom seytaane moo mën nga xam ne yu was wisu mooy jax-jaxal fii suduuri naasi ci xolu nit ñi lu bon loo toog rek di xalaat lu bon toog naan ay am lu naan la defal lu bon xamal ne mooy seytaane bi nekk sa biir moom moo naan la defal de minal jinnati waaye seytaane boobu minal jinnati wan naas kooku mooy jinn bi moom moom day ñëw di la souffler naan la waxal lii defal lii defal lii way dara newu ci di la pousser ci lu bon bés boo xamee lu bon la nag mu daal di làqatu ji bàyyi la yow ak sa bakkan ndax sa bakkan ay àggal mottali liggéey bi léegi waaye minal jinnati wan naa si ak nit ñi mooy saytaane boo xam ne moom saytaane nit la yor ñaari noppam ñëw lu bon lu ne mooy ki nga xam ne moo la koy digal looloo tax gisoon nañ ma nga xam ne mooy waxoon nañ fan yee ña nga xam ne buñ demee safaraan buur yàlla wan ma ñi nga xam ne ñoo ma sànk ñaar ñi ma sànk ci jinne yéeg nit ñi mooy ñii nii lay wax kon minal jinnati wan naas waaye tamit mooy saytaane bi nga xam ne yu waswisu fii suduri naas yi moom day jax-jaxal ci ci dënnu nit ñi minal jinnati wan naas mooy ne moom du nit ñi kese lay jax-jaxal mais jinne yi sax ñi ciy jaamu yàlla ak ñoo da di jax-jaxal waaw waaye wan naas yi bu dee ci nit ñi mooy ne jinne yi dañuy jax-jaxal doomu aadama yi waaye nit ñu tamit am na ñoo xam ne ay jinne ay ay jikkoy saytaane lañ yor kon foofu la yem wallahu ta'ala alam yàlla na suñu boroom nangul ñu liggéey bi yépp te dégg ndamay ñu dégg ak topp may ñu